baabu fadli al-mamluuk allazii yu'addii haqqa Allaahi ta'aalaa wa haqqa mawaaliihi kon ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent trente-sept euh, xadis biñ mu jëwoon gis mu doon baabu fadli al-ihsaan ilaa al-mamluuk muy xadis mille trois cent soixante et un mu ne woon wa an Abii Hurayrata radiyallaahu anhu an an-nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala izaa ataa ahadakum xaadimuhu bi ta'aamihi fa in lam yujlisu maahu falyunaawilhu luqmatan aw luqmatayni ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer chapitre bu bees ba léegi ñu ngi ci kitaabul jihaad ah muy chapitre deux cent trente-huit mu ne baabu buntu fadlil mamluk ginnaaw bi mu ñu waxee sang bi côté sang bi côté patron bi bii rafetal ci ñi mu yilif waa léegi ki ñu yilif nag moom lu muy def waaw waxoon nañ la ko bi ñuy tëj ne l'islam c'est la religion équilibrée waaw la tafrit wala ifrat waaw <laughs> amulub gàttañ lu amulub ëppal déedéet wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata la borom bi wax na ko noonu laa leen defe yéen ummatu saydina muhammad sallallahu alayhi ngeen nekk xeet woo xam ne dangeen ngeen digg dóomu voilà ummatan wasata xeet wu diggu dóomu waaw moo tax ginnaaw bi nga xamante ne côté sang beeg patron yeeg ñi yilif li leen war rafetal ca ñu yilif waaye ñi leen ñi ñu yilif nag ñoom lan moo leen war fii muy jaam bi ak ñi ñu waxoon ñëpp ci ginnaaw mu ne baabu kon ginnaaw biñ paree ci kële garab numéro 238 ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu ne baabu buntu fadli gëneelu almamluuk ki nga xam ne dañ ko moom esclave bi nga xam ne wala serviteur bi nga xam ne alladi bi nga xam ne yu addi xaq allah moom day matal xaqu yàlla yi nga xam ne moo gàll ci loosam ta'ala mi kawete yéegut wa xaq mawali waaye mu matal aqu ña nga xam ne ñoom ñooy ay maître am ñooy ay kilifaam bu dee jaam bi sangam ak ña ko yilif bu dee ki nga xam ne moom ab salarié la wala boo koo xam dañ koy liggéeyloo wala am naan la wala ab booy la wala yu mel noonu muy joxe di matal xàqu yàlla yi waaye xàqu ki nga xam ne moom la séqal liggéey bii nga xam ne moom lay def mu daal di koy matal te yàlla tax kooku ngëneelam lay wax fii waaw ngir wan na ne yow itam du da ngay too rek naan may mes droits mes droits mais am ngay devoir chacun a des droits mais a des devoirs aussi waaw toog rek naan ay won na affaire yu ñëw mais yow it daam loo war a def léegi fii imam andiw fii laaye ci kanam comme ni mu defoon bii weesu ci buntu bee ñaari buntu yi génn daa ñëw rek dugg ci xadiis yi ñeenti xadiis nag la fi indi xadis bi ci jëkk muy xadis mille trois cent soixante-deux an ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala innal abda idaa nasaha li sayyidihi wa ahsana ibaadatallahi ta'ala falahu ajruhu marratayn muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu tàmbale indil ñu xadis bi mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Seydina wa Mawlana Umar di Abdallah radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na inna al abda dëgg-dëgg jaam bi idaa nasaxa bu dee laayi biir na conseillé na def na conseil bu baax li sayyidihi ñeel maîtram sangam ki nga xam ne moo ko moom wa ahsana ba mu loolu waaye wa ahsana mu daal di rafetal ibadata allah jaamu yàlla mi nga xam ne moo moom sangam moom ko falahu kooku de ñeel na ko jaam boobee ajruhu ak payam marratayni ñaari yoon la koy am mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaamu al buxaari na ko noon al imaamu abul husayn muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dongo ko solo ñu ne al imaamu Maalik ibnu Anas imaamu daaril hijrati indi woon na ko ci kitaabul jaami' baabu maa jaa'a fil mamluuk wa hibatihi naka noonu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ak al imaam Abu Daawuda an ah, as-Sijistaani rahmatullahi alal jamii' al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala kitaabul itq indi ko ci ñaari bërëb ah, hadis deux mille cinq cent quarante six ak deux mille cinq cent cinquante mu ne haddasanaa bu njëlee bu njëkk bi baabul abdi idaa ahsana ibaadata rabbihi wa nasaha sayyidahu mu ne haddasanaa Abdullah ibn Maslama mu ne nettali suñu sëriñ Abdallah ibn Maslama di Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi Abu Abdirrahman al-Madani al-Basri rahimahullahu ta'ala dëkkoon Basra génn àdduna deux cent vingt rahmatullahi alayhi Malik mu jël ko ci sëriñam di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu abdillah al asbohi alximyariyu imamu daaril hijrati génn àddina la 179 di borom ngir mi rahmatullahi alayhi an Naafi' mu jël ko ci sëriñam di Naafi' mawla abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani al-faqih génn àddina la 116 tuute bu ci am rahmatullahi alayhi ibn Umar moo ko jëlee ci njaatigéem di ibn Umar di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufay ibn Abd al-Uzza ibn Rayah ibn Abdillah ibn Qurt rahimahullah wa radiyallahu anhu Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani yu génn àddina entre am nañu ne 73 am nañu ne 74 wallahu ta'ala a'lam anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala al-'abdu idha nasaha sayyidahu wa ahsana ibadata rabbihi kana lahu ajruhu marratayn voilà noonu la ko indi kan daal imaamu Abul Husayn benn bërëb la ko indi kitaabul aymaan baabu sawaabil abdi wa ajrihi idaa nasaha li sayyidi wa ahsana ibaadata Allah mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Yahyaa ndax imaam Maalik la jaar mooy pivot bi moo tax boo gis gisee Alqanabi fële taalibeem bi nga xam ne moom la doon wax biñ ne ko mu ngi ñëw mu ne ah mu ngi ñëw ñu ne ko waaw <laughs> ñu ne ko mu ngi jege mu ne xuumoon yow leen jóg gatanu ki nga xam ne moo gën ci kii do ñuy dox ci kaw suuf <laughs> léegi kii mooy beneen sëriñ beneen taalibeen bi nga xam ne moom imaam muslim ci la ko jële sëriñ la ci imaamul buxaari waaye imaam muslim moo ëpp lu mu jële ci moom muy yaxya ibn yaxya di royxanatu nisabur rahmatullah alayhi kon mu ne imaamu muslim rahimahullahu taala mu ne haddathana yaxya ibn yaxya mu ne nettal nañu yaxya ibn yaxya di yaxya ibn yaxya ibn bakr ibn abdurrahman ibn yaxya ibn hamad at-tamimi al-hanzali mawlahum al-manqari alman alminqariyu alminqariyu Abu Zakariya rahmatullahi alayhi alxurasaani am naysaabuuri alxurasaani rahimahullah génn am na la 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne qara'tu jàng naa ala Malik waxoon nañ la moom daa bokkoon ci ñuy liir bu imam Malik toogoon muy Malik ibn Anas min gi sànq rahimahullah an nabi ibn Umar radiyallahu anhu ma gis nañ ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna al-abda idhaa nasaha li sayyidihi wa ahsana ibaadata Allah falahu ajruhu marratayn voilà kon nii la ko indee walillahi alhamdu wal minna voilà am na nag ci yeneen yoon yum jaar comme euh, yeneen yoon yoo xam ne jaarul ci imaamu Maalik rahmatullahi alayhi comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu euh, Muslim indee ci suufam mu ne wa haddathanii Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn al-Muthanna qaala rahmatullahi alayhi ma haddathana Yahya wa huwa al-Qattan mu ne ha wa haddathana ibn Numayr qaala haddathana abi ha wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala haddathana ibn Numayr wa Abu Usama kulluhum an Ubaydillah ha rahmatullahi alayhi wa haddathana Harun ibn Sa'id al-Ayli qaala haddathana ibn Wahb qaala haddathani Usama ibn Wahb tamit taalib Imam Malik la mais moom jëlewu ko ci càllale bi jëlew ko ci imam Malik ci keneen la ko jële muy Usaama ibn Zayd al-Laythi mawlaahum Abu Zayd al-Madani rahimahullah génn àddina l'an 153 moom nag moo ko jële an jami' an ñoom ñëpp an Naafi' ah, rahmatullahi ala al-jami' an ibn Umar anna an-nabi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi mithli hadith Malik rahimahullah tabaraka wa ta'ala kon hadith baa ngi noon ginnaaw taxriij bi ni kon xadiis bii lan mooy lëkkaaleem ñaareelu laaj ak suñu bunt bi ñu tudd mooy bunt bii di wax ci ngëneelu ki nga xam ne ab jaam la boo xam ne day joxe àq nga xam ne àqi boroomam comme yim farataal mooy yim farataal ci moom mu taxawee ko ni mu gën a rafete waaye ki nga xam ne moo ko moom en tant que mu nekk esclave mu rafetal ak nekkal ak moom waaw du tricher du jaay di di porter malaat foo xam ne kiiwul te tamit lépp lu mu gis lu baax la dina fexe ba sangam loolee mu ne ci tamit bu newee ci yiw mu fexe ko nii ji jàpp euh, nekk ci liggéey bi saamu mu jàppe voilà ngir yàlla voilà léegi loolu dañ naan la lëkkaaleem leer na fii gëneel kër gëneel gu nekk ci kon beneen côté bi ginnaaw bi mu waxee patron yeeg euh, ñi moom jaam yeeg yooyu ñuy rafetal ci ñoom mais ñeneen ñi mooy ñoom ñooñu euh, nekk ci ronu loxo ñooñu ñoom bu ñu rafetalee bu ñu matalee seen xaq digganteeg seen borom ak seen àq ak ki leen borom bi booleel ñaari fay la leen bi yàlla di fay waaw <laughs> voilà kooku moom ñaar daa bokk ci ñi nga xam ne ñaari fay la ñuy am dinañ ñëw ci dernier hadis bi jarul ñu koy wax léegi ñoo xamante ne nii euh, yonent bi alayhi salaatu salaam tudd na leen ne ñoom ñaari pay la ñuy am te boole na ci jaam bi di wane ngëneelam kon moo daal imaamu Nawawi rahimahullah ci al mu ne fiihi fadilatun zaahira lil mamluuk wa huwa an-naasihu li sayyidihi wal qaa'imu bi'ibaadati rabbihi al-mutawajjihati alayhi wa anna lahu ajrayni li qiyaamihi bil haqqayni wa linkisaarihi bir-raq Allah al imaam al haafiz an-Nawawi mu ne xadis bi nekk na ci ngëneel gu leer naññ ngir ki nga xam ne ab jaam la boo xam ne day rafetal te mooy an-naasih ki nga xam ne as-naasih mooy ki nga xam ne dafa baax al muslih baax ba pare an-naasih bi yéwénal tey def bon conseil di laaye biir ki nga xam ne laaye biir nag dooy wax kese ay jëf ak gi nga xam ne mooy sangam waaw ba pare di taxawee jaam yàlla gi nga xam ne moom la ko gàll yi mu ko yi mu ko jëmaleel ah ndax moom day am yow eh, eh, ndax taxaw gi mu taxaw ci ñaari xaq yooyu xaqu yàlla xaqu ñaari fay waaw waaw riq gi mu nekk malgré loolu mu daldi muy euh, nekk jàmm nekk ñu moom la teewul mu rafetal loolu ba pare rafetal digganteem ak boroomam loolu day tax muy am li nga xam ne mooy ñaari fay wallahu taala alam al imamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu indi beneen xadis boo xam ne imaamu Muslim bi mu indi xadis yi la leen tegale ci même buntu kitaabul aymaani waaw xadis bi ñu jóge la njëkkandi muy xadis ibnu Umar après mu teg ci bii ñu ci tegu muy xadisu mawlana Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa arda hmm? léegi kon al imaamu mu ne muy xadis mille trois cent soixante-trois wa an abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil abdil mamluukil muslihi ajrun walladii nafsu abii hurayrata biyadihi lawlal jihaadu fi sabiilillahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuuta wa ana mamluuk muttafaqun alayhi voilà kon mu indi hadis bi nga xam ne moom la ci teg mu ne wa abi hurayrata hmm. mu ne mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi waaw radiyallahu ta'ala anhu warda annahu qaal mu ne nee na qaala rasulullahi mu ne dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallama nee na waaw lil abdil mamlukil muslih lil abdi ñeel na jaam al mamluk bi nga xam ne dañ koo moom waaw tam na yoon dañ leen di wax jaam alors que nekkatuñ jaam mais lañ ne woon lañ leen di kii rek mais euh, waaye ki nga xam ne dees koo moom lil abdil mamluk waaw jaam bi nga xamante ne dees koo moom al muslih waaye muy rafetal yéwénal li nga xam ne mooy digganteem ak boroomam àq ya mu matal ko moom la xadiis ibnu Umar bi doon wax ci kaw waaye mu yéwénal digganteem ak boroomam bi nga xam ne moo ko moom kooku lahu ajran kooku day am ñaari pay waaw lil abdil mamluukil muslih ajran walladhi nafsu abi hurayra léegi nga ñu ne information boobu waaw mu ne maa ngi wàcc ki nga xam ne bakkanu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu kan borom bi tabaaraka wa taala kan la fi bakkanu kenn di nekk ci loxoom <laughs> ku dul borom bi <laughs> wat naa laa wax ci bakkanu ki nga xam ne ma ki nga xam ne bakkanu Seydina Abu Hurayra mu ngi ci loxoom lawlal jihaadu caay budul woon jihaad fii sabilillah ci yoonu yàlla nag pas fii sabili seenum réew ndax loolu lay sa chance te boo deewee ci noonu di nga di nga ko rëcc waaw <laughs> léegi ci yoonu yàlla wal xajju ak aj wa birru ummi ak rafetal gi may rafetal sama nekk ak sama ndey mii dund bu dul woon ñetti mbir yi la ahbabtu kononte kon doon naa sopp man waaw doon naa sopp lool que an amuta ma faatu man Abu Hurayra fekk bu may faatu wa ana mamluk ma nekkub jàmm waaw oh non oh, bu dul woon yii moom loolu laa doon mébét waaw xam nga xadiis bi gis nañ ko fan yële <laughs> naan aji wax ya naan xadiis bee moom di jaawale eh, mudraj googu xadiisu Seydina Abu Hurayra bi la jaawale woon mooy bii nii waaw bii la jaawale woon kene lii moom yonent bi alayhi salaatu salaam moom moom euh, parce que riwaay imaamul Buxaari bi man na waxul walladi nafsu abi Hurayra bi bi bi yade en bi même bu dee ci adalul mufrad foofu leeral na loolu kene euh, loolu man nit ki mën naa foog ne waxu yonent bi alayhi salaatu salaam la ndax foofu lii waxul ne walladi nafsu abi Hurayra bi yade waaw loolu waaye wu ñu waxoon la ne de toute façon ñëw na ci xadiisu imaamu muslim lañ ci ñëwaat léegi insha allah liy wane ne moom waaye ma ne loolu waxu sayna abu hurayra la loolu du waxu mukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul loolu hmm? mu ngi noonee kon wallahu taala alam léegi kon mu ne muttafaqun alayhi xadiis bi al imaamu al buxaari eh, mooy mooy mooy xadis kii bi la ñu doon wax xadis mille deux cent quatre-vingt-quatorze ci kitaabul jihaad bi ñu nekk baabu mooy chapitre deux cent trente-quatre baabu fadlil jihaad xam nga foofu mooy bi yonent saa salaam xadis ba da doon wax ne Seydina Abu Hurayra ko solo woon ah walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la wadidtu an a'zuwa fi sabilillah fa aqtul thumma a'zuwa fa aqtul thumma a'zuwa fa aqtul xadis boobu na yonent saa salaam bi mu waxee ngëneelu Euh, bi nekk ci jihaadeeg ak yooyu yooyu mu ne bu dul walladi nafsu muhammadin bi yadi bu dul woon ne ki nga xam ne bakkanu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxol la waditu doon naa bëgg loolaan aghzuwa ma daal di xare fii laa ci yoonu yàlla fawqtal ñu faat ma man yoneen sallallahu alayhi ginnaaw gi borom bi dekkil ma aghzuwa ma xarewaat wa uqtal ñu faataat ma summa aghzuwa mu dekkilaat ma ma dundalaat ma ma xarewaat fa oqtal ma daal di faat am leen ci yenn surah yi doon na loolu moom doy na li yeneen saa sax wax ko Abu Hurayra ko ma ne la kii moom lenn kese imaamul Iraqi doon ko ma ne kii moom lenn mën am daa jaawale xadiis ak beneen xadiis waaw non loolu kese mën a kii daa jaawale xadiis waaw waaw dafa jaawale xadiis jàppe benn xadiis boo xamante ne moom la jàppe bii te xadiis Seydina Abu Hurayra bii nii la jaawale woon parce que bii moom Seydina Abu Hurayra moo ko wax yeneen saa sala waxu ko voilà loolu laa doon wax ne aji wax ji en tout cas man loolu laa gis que ni loolu la quoi que ni daa jaawale xadiis ak xadiis kese parce que fee moom dafa leer voilà kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam léegi kon nee na muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima nee na ñoom ñoo kaa bokkaa solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom donga ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ daal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi jiitu woon na leen al imaamul buxaari rahimahullah mu ngi ko di kitaabul itqi baabul abdi idaa ahsana ibaadata rabbihi wa nasaha sayyidahu hmm? ah. gisoon nañ ko du buntu wàllu defoon fee cinq voilà moom la boobu mooy quarante six hein après mu teg ci hadis bi moom imaamul Bukhari quarante six la woon vingt cinq hmm? quarante six bii di vingt cinq quarante huit mu ne haddathana <coughs> Bishr ibn Muhammad mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Bishr Muhammad di Bishr Muhammad al-Marwazi Abu Muhammad as-Sakhtiyani al-Marwazi rahmatullahi alayhi kañ la génn àddina la 224 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Abdullah mu ne ki ñu xabaar ma Abdullah bi Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimiyu mawlaahum Abu Abdirrahmaan al-Marwazi al-Khuraasaani rahmatullahi alayhi génn àddina la 181 1979 rahmatullahi alayhi mu ne axbaranaa Yuunus mu nekk ñu xabaar mooy Yuunus di Yuunus ibn Yaziid ibn Abi Najjaad rahimahullah al-Ayliyu rahimahullah al-Qurashi al-Umawi mawlaahum al-Ayliyu rahmatullahi alayhi génn àddina cent cinquante neuf ci wute bu ci am rahmatullah alayhi az-Zuhri mu jëlee ci az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala hmm? ah. Ah, mu ngi noonu rahimahullah génn àddina la 125 rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib mu ne dégg naa Sa'id ibn al-Musayyib di Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hasan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad al-Madani di sangu taabi'iin yi hmm? kon mu ngi noonee rahimahullah génn àddina ci année 90 am ñu ne 93 am ñu ne 94 am na sax ñu ne 105 wallahu taala aalam yaqulu mu naan qaala Abu Hurayra mu naan Abu Hurayra nee na wax la moom mi moo doon denc doomu Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra goroom la voilà Saïd ibn Musayyib soxnaam moo doon doomu Seydina Abu Hurayra ah moom la doon denc mu ne sami'tu mu ne yaqulu mu naan ah mu ne qaala abu hurayrata radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil abdil mamluki as-salihi ajran walladhi nafsi biyadihi lawla al-jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk gis nga hadisu am imaamul Buxaari bi mooy leeralul mais ku wax wax ji ah lii moo tax ñenn ñi jàppoon ne non lii nii <laughs> yonent bari saa saa moo ko wax <laughs> waaw te dinañ ci ñëw léegi dinañ ci taxaw léegi insha allah te loolu waxoon nañ ko ci bi biñ la junj léegi ne bañ koy gis bi muy wax affaire jihad yi ngëneelam naan bu <laughs> waat naa ci nga xam ne loxo mu ngi bakkam Seydina Muhammad mu ngi ci loxoon hmm? mébatoon na alhamdulillah xare ci toolu yàlla ñu faat ma ñu dekkilaat ma ma faat waat ma ñetti yoon loolu gisoon nañ ko ah, euh, lii nag mooy riwaayu imaamul Buxaari bi ñi nga xam ne dañoo saraa imaamul Buxaari rahimahullah wala yi nga xamante ne ku mel ni ki al imaamu Abu Daawud rahimahullah ak yu mel noonu imaam Abu Daawud solowu ko waaye ñi nga xam ne ñooy saraa imaamul Buxaari bi ba pare yem ci ci lii nii xam nga imaamul Buxaari wax naa la fii rek la ko mais ci adabul mufrad leeral na foofu. indi ne comme lu imaam Muslim indi li wane ne ah wax ji du say du Seydina Rasulillah ko wax ne sallallahu alayhi wasallam yeneen saa sa waxu mooy walladi nafsi bi yadi parce que fii xoolal lil abdil mamluk ndax kàddu gi lii la ndax jaam bi nga xam ne dañ koo moom kat as-salih a baax ajraani am na ñaari pay fay walladi nafsi bi yadi mu ne waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom law lal jihaadu bu dul woon jihaad fii sabilillah ci yoonu yàlla wal hajj ak aj wa birru ummi ak rafetal jimi sa nday la hababtu ko noon dekoon dinaa sopp wala anamuutama faatoona mamluk ma nekk mamluk xam nga lii mooy te Eh, affaire bi du mudraj mooy yonent may saasaama ko alors que loolu leer na ci riwaa imam muslim bi bi nga xam ne moom la boroom Riyadus Salihin daal di indi te nañu gis imaamu muslimu tungu ni lu teewlu wolof di wax ñuy nataal nan la ko soloowe al imaamu Abul Husayn rahimahullahu taala mu ngi ko indi kitaabul aymaan wax nañ lan di rangalee xadiis bi ñu jóge bii la ci teg ah baabu sawaabil abdi wa ajrihi idaa nasaha li sayyidi wa ahsana ibaadatullah mu ne haddathanii Abu Taahiri wa Harmala ibnu Yahya mu ne nettali sama ñaari sëriñ bu njëkk mu Abu Taahir bi Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi keroog imaam Abu Daawud moom daan rekk haddathana ibn Sarh <laughs> saa sëriñam la tamit haddathana ibnu Sarh ibnu Sarh mu jeex ma ne yow maanaam ba ma naan la imaam Abu Daawud woyofal na ko fii moom <laughs> waaye Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Misri al-Qurashi al-Umawi Abu Tahiri al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 250 rahmatullahi alayhi wa Harmala ibn Yahya ñoom ñëpp waa Misra ngoog de Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri nekkoon àndandoo imaam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala génn àddina la 243 rahmatullahi alayhi voilà mu ne ñoom ñaar sama ñaari sëriñ nee nañ axbarana ibnu Wahb nee nañ ci leen xabaar moom ibnu Wahb ni Abdallah ibnu Wahb moom it Misr la ne woon Médine ñi la ne woon Maliki bu mag boobu waaye ginnaaw gi Misr la ne woon al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-faqih rahimahullahu ta'ala génn àddina la 197 rahmatullahi alayhi mu ne axbarani Yunus gis nañ ko sànq fële mooy ibnu Abi Najjad al ayli mooy Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad rahimahullahu ta'ala an ibn Shihab ngi nanga sang annahu qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala mooy tabi'i la jële ci tabi'i ibn Shihab taalibu sahaaba la même moom mais si ñu ndawee ñi la bokk sahaaba yi mujj yi moom moom la daje ñoom la dab voilà Sa'id ibn al-Musayyib nag moom jamonoy Seydina Omar nee na Seydina Omar ci boppam toog na di xutba ci jàkkaa yoneen saa salaam mu xutba mu mokkal ko te boobu ay huit ans la moon rahmatullah alayhi kon kooku wekk muy sangu taabi'i yi muy taabi'i ibnu Shihab jëla ko ci sëriñam bi tamit di taalibi sahaaba di Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi yaqul euh, nusxa yi nag dañuy def musayyab waaye wax noon nañ lal imaamu Suyuti waxoon kullu musayyabin fa bil fathi siwa voilà ba mu des moom nii di Sa'id ibn al-Musayyib Abu Muhammad hmm, rahimahullah moom parce que da ko doon bañ waaw voilà da ko doon bañ Musayyib waaw Musayyab mooy ku ñu bërgal ah <laughs> voilà <laughs> Musayyab moom Musayyib yaqulu qala Abu Hurayrata mu ne Sayyid Abu Hurayra nee na qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil abdil mamluki al muslih al muslih lil abdil mamluk al muslih comme niñ ñëwee ci Riyad bi voilà ajran walladhi nafsu abi hurayrata fii leeral li niroon ne waxu yonent bay saasaam ci riwaa imaamul Bukhari yi fii nag mu leeral ne mukk waxu sayna abu hurayra mooy ki wax wax bi walladhi na ki nga xam ne walladhi nafsu abi hurayrata Eh, yaan naa ci ki nga xam ne bakkanu Seydina Abu Hurayra bi yadi mu ngi ci loxo lawlal jihaad bu loon jihaad fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa mamluk hmm? léegi qaala loolu imaamu Zuhri moo wax qaala bi mu ne qaala wa balagana te jote nañu anna Aba Hurayra te ken Seydina Abu Hurayra kat lam yakun yahujju hatta matat ummuhu li suhbatiha eh? mu ne jote nañu ko ne Seydina Abu Hurayra nekkuloon doon aj ba ni nga xam ne li la baay yaayam di faatu ngir lan ngir doon nekkaale nekk ak moom nekk bu rafet di ko di ko liggéeyal nekk ci li ko neex kas nekkul luy merloo borom bi tabaraka wa taala loolu nag fekkewul ne aju aju farata la parce que Seydina Abu Hurayra de façon xajatul wada aj na ànd ak yonent bi sallallahu alayhi jeex na aj boobu mooy limani sasa lay sabila jeex na waaw <laughs> mooy aj na aju farata gi yooyu mooy aju naafile la du doon def waaw parce que loolu lu jara la mooy loo xam ne farata la ak loo xam ne du farata bu ñu taxawee lu farata yi mooy féete kaw aj ci ko aj ba pare lu mu baax baax naafile la alors que euh, rafetal jëme ci say waajur kooku moom lan la loolu farata la borom bi moo ne wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana borom bi moo digle décréter sa digal li ñeen jaami te bu leen jaamu ku dul moom dong bu ngeen baree ci lool beneen digal bi mu leen tegal muy farata mooy wabil waalidayni ci seen ñaari waajur ihsaana ngeen def ñoom njekk képp alhamdulillah ndax birul waalidayni farata la voilà alors que dem aji naafi la loolu du farata loolu moo taxoon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doonu loon def doonu loon dem di aji fekk yaayam a ngi fi moom mu nekk ci farata boobu bàyyi naa fi la gële ba mu baayam génne àddina nag euh, euh, ah boobu nag ci saase te gis nga gisoon nañ ne waxuma la sax aji mu ànd ak yonent waaye saase mais demoon na aji ànd ak Seydina Abu Abu Abu Bakr radiyallahu anhu l'an neuf bi yonent waaye saasam digal Seydina Abu Bakar mu dem aji te moom yonent saasam mu nekk Medina ajaguloon mais Seydina Abu Hurayra bokk na ci ah man waaw moom ci boppam nee na keroog bokk na ci ñi doon wër. mission ba yonent way sa sam joxoon Seyna Ali ne ko demal nga daf Seyna Abu Bakar jox ko njaal beenu suuratul baraa suuratu baraa di tawba ngir ñu jàng koo fële ca mushrikuuna yi baraatu min allahi wa rasuli boobale loolu ca mushrikuuna yi kenn dootuñ sa ajati bokk na ci ñi nga xam ne nee na dañ doon wër ci tànt Seyna Abu Bakar ne wër leen aywa ci tàntu minaa yeeg këpp ngir xamal arab yi nga xam ne ñi nga xam ne gëmuñoon islam sax dañ doon ak que ne allah yahujja ba'dal aami mushrik que ne partir de at ni mooy seen dernier at képp kuy mushrik dootul ajati kaaba moom ci la woon mooy aj na aj googoo pare aj na ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais yéppi boobu nag ajatul ba ni nga xam ne ci la yaayam di génne àdduna moo daal imaam al-Hafiz an-Nawawi mu ne wa mazhabuna moo tax mu ne mu ne al-muraadu bihi imaam az-Zuhri wax rahmatullah alayhi ne daja jote nañu kat ken Seydina Abu Hurayra doon woon aj ba di nga xamante ne ci la yaayam di génn ànd ndax li mu doon ànd ak moom di ko di yëwénal ay mbiram te di ko toppatoo mu ne loolu nag almuraadu bi hajju tatawwu loolu aju tàggatoo gi don aju kii la lañ ci jublu li annahu ndax moom Seydina Abu Hurayra qad kaana hajja hajjata al-islaam fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wasallam ndax ah, ajoon na aju islam wa keroog yeneen saa sam bi ak hajjatul wadaa àndoon na ci wax naa la man maa ngi la ci yokkal ne la man avant loolu sax ajoon na aj ba ko jiitu voilà <laughs> waaw faqad barra al-umma waaw léegi mu ne fa qaddama barra al-umma ala hajji tatawwu léegi mu tiital ndax moom ñi ñooy xam-xam borom xam-xam yi ah ñun ci ñun ñun ci ñun ndax ñàkk xam dara ak tamit xër noonu tam amuñu ràññee léeg-léeg sax di nga xam ne ñàkk ràññee daa am lenn li yëpp ñàkk xam la parce que ñu ngi xalaat aj dem Makka ci yooyu yëpp oh ñu ne ma bu ko def parce que lii waaw <laughs> parce que yow sa waajur rafetal jëme ci moom dabbaat nee xam ci lu dut lu xaraam loolu farata la alors que aji boo ajee ba pare aj da ngay aji waat loolu naafila la waaw léegi nag farataak naafila buñ taxawee looy jiital wala mu ne fa qaddama mu jiital birral um waaw rafetal jëme ci ndayam ala hajji tatawwu ci jul wàj nga xam ne aju naafila la li anna barraha fardun fa qadda ala tatawwu wala fa qaddama ala tatawwu ndax yow mooy li ñu wax léegi yëwénal ci sa waajur rafetal ci sa waajur wu góor wala wu jigéen wala ñoom ñaar ñëpp loolu farata la alors que aj goo def ba pare di ajiwaat loolu <coughs> naafila la mu ne wa madhabuna wa madhabu Malik anna lil abi wal umm man'al waladi min hajjati tatawwu duna hajjati al fard mu ne nag suñu madhab suñu madhab ñun Shafi'i ak madhabu imaamu Malik rahmatullahi alayhi mooy que ne baay ji ak yaay ji ku ci nekk ñoom ñaar ñi wala kenn ku nekk am na possibilité tere doom ji ci aj goo xam ne ajug naafila la boo xajee aj ajug ba mu des ajug farata ji ndax boobu moom déet waaw loolu ndax <laughs> loolu farata la voilà kon lii lépp daa nekk loo xamante ne lu am am solo léegi nag buñ ñëwaatee ci hadith bi taxawandi tuuti kon taxrij baa ngoog walillahi alhamdu wal minna côté tadrij bi waxoon nañ ko ci hadith bi ñu la waxoon sànq mais comme que hadith bi daa beru boppam euh, mooy euh, ñu fàttali ko tuuti euh, mooy que ne suñu hadith bii nii ginnaaw gi moom balaa loolu ana lëkkaale d'abord <laughs> ak suñu bunt bi nga xam ne lan mooy relation bi lan mooy lien bi lan mooy lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi ni ko imam tudde baabu fadlil mamluki alladhi yu'addi haqqa allahi ta'ala wa haqqa mawalihi ñu ne la lëkkaaleem leer na <clears throat> mooy comme xalis biñ jóge la mooy jaam bi nga xam ne dañ koo moom tey yëwénal ajraani yëwénal googu nag mooy côté boroomam mu matal ko coté ki ko sang sang nekk sangam wala yooyu mu daal di koy yëwénal mu daal di koy rafetal tamit daal di koy matal loolu mooy waxu yeneen bi ay saa loolu mooy tegtal bi waaye leneen li ñuy tegtaloo mooy saxaaba bi nga xam ne moo moo moo soloo xadis bi arraawi adraa bi maa rawaa sayna Abu Hurayra mi solo xadis bi loolu règle la ki solo xadis jële ko ci yeneen bi ay saa moo ko gën a xam ku ko ku ku ku koo xam ne moom euh, soloowu ko noonu jëlewu ko ci yeneen saa salaam waaw léegi moom bu ñëwee ba naan bi mébét nekk jaam saxaaba bu toll ni Seydina Abu Hurayra kanam radiyallahu anhu ak fi xam-xamam toll ak ni mu takkoo woon ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom muy mëbët nekk jaam bu dul ñett yi mu lim loolu mooy wane loolu muy mëbët oh, loolu ngand na loolu rëy na ngëneelu màgg na kon loolu mel ni xadiis yi di wax ngëneelu jaam bi nga xam ne day doxe xàqu boroomam ak xàqu ko moom loolu mooy dañ ciy déggal la mooy kon bu dee jaam nga wala ni ñu waxoon ci suuf koo xam ne dañ laa yilif waaw bor euh, mooy réew mi daa am président am ñi nga xam ne ñoom la jiite dañ ne yow président bi na nga yëwénal ci seen kii de nang ci seet yàlla te bañ di leen teg yoo xam ne yu ñu àttanul la waaye yéen tamit population bi na ngeen am lu leen daa am lu leen wàq waaw patron bi yow itam say salarié noonu yow ndaw si yor benn mindaan ci kër gi noonu yow mi am ay booy wala yow mi am ab tool am ay surga wala yooyu yow itam noonu yow maçon bi euh, chef maçon bi ñi nga xam ne mooy sa sa apprenti maçon yi wala mécanicien bi sa apprenti yi nga yor wala yëpp rek menuisier bi sa apprenti menuisier yi nga yor mooy fépp jàngalekatu daara bi yow itam ñi nga yor ñooñu yëpp léegi nag mooy ñooñu noonu ñu naan ñoom lañ yor bu ngeen rafetalee li leen li leen fekk li ngeen fekk ak ki leen jiite borom bi fay la ñaari fay waaw. parce ñaari àq nga doxe mooy àq bi nga xam ne sa relation ak sa borom la muy farata yi nga jox nga matal ko waaye relation bi nga am ak sa jaam sa bokku jaam même bu dee moo la seefe nga matal ko foofu ngay gisee euh, gravité wu wax gi la ah man de entreprise bi dañ may tere ma julli fi kon nag du ma julli damay bàyyi ba wàcc kuy def lool yow fan nga matale àqu yàlla mais yow inna salata kanat ala al mu'minina kitaaban mawquta nooy def ak moom borom bi farataal julli juróomi julli utal ko ay waxtu yoo xam ne yu mu xam la yu mu dëxal la xam lii la xam leen leen ko yow nga ne parce que daa am koy liggéeyal te kooku bëggul may julli fa may nag ma fa julli léegi lan laay def damay bàyyi julli yëpp maadaama maa ngi ci liggéeyam àqu yàlla sama yoon newu ci loolu la ah. nga ne koy wax ma ne la noonu la nga la même bu ko waxul lool bu ko lam nañam waxul xaalam loolu la doxal ne la la ren di tisbaar ren di tàkkusaan ren timis ah gée jeexagul nga wàcc minuit ñëw waaw ne léegi da ngay te wax naa la loolu amul ci diine diine l'islam lii nii ma wax amul wolof yu bari nag loolu la wax mais loolu moo tegu fenn waaw lu ma dañ di ko wax ndax daa siiw te wax la yoo xam ne teguwul ci dara lu dul ci neen amul alquran dana fa in wa in xif fa in wa in xiftum fa rijalan aw rukbana même ñi nekk ci toolu xare sax ak période d'insécurité boobu yi dal fu nekk ah noon biy dóor flèche yi naaw fu ne manu ngeen a def julli mbooloo muy muy muy muy salaatul xaw manu ngeen ko def ku nekk nanga nga a boote lañ naan ku nekk na nga boote sa doom na ko def waaw lu waay boote doomam na ko def fa rijaalan moo xam da di dox di julli aw rukbaanan wala ngeen war mais li ngeen di julli waaw léegi yow nga nekk foo xamante ne nii parce que voilà sama entreprise bi nga après man di dem sax jël pause café jël nangam ak nangam yooyu yëpp may nañ la ko après ngeen waaj génn sax bu dee kuy tux nga nga yor sa bon sa sa sa bon voilà sa cigarette taxaw na la wala sa sa sa sa sa sa sa cigarette moo xam bu bu bu classique bi wala électronique. taxaw waxtaan ngeen génn ci biti waxtaan cinq minutes un cinq minutes ñëwaat loolu lépp may laaj la mais julli bi nga xam ne quatre minutes cinq minutes ñu ne la yow loolu doo ko def nga ne yow doo ko def mais bu dee waa ji nee na yow toll na la foofu moom doo julli fii yow nga dem feneen nga génn entre foofu mais l'essentiel foo ko man a defee yàlla moom li mu la wax mooy na nga julli